لنا حبل من الأرض للسماء إبراهيم عليه السلام baayam mooy Azar di doom ci Naaxuur di doom ci Saaruur di doom ci Raagu di doom ci Faalix di doom ci Aabir di doom ci Shaalix di doom ci Arfaxshad di doom ci Saam di doom ci Nuux alayhi salaam Ibrahima alayhi salaam yàlla mu ngi ko yónni ci xeetu kanaan ñu leen di wax alkanaaniyuun tund wa ñu dëkkee woon itam kanaan la tudd yemoo tey ak siri ak irak waa kanaan li ëpp ci ñoom ay jaamukatuy xërëm lañu woon di bàyyu ibrahima alayhi salaam ca la bokkoon ibrahima alayhi salaam mbokk yi ku daan wax ak lu bari xeetam la daan leen woo ci weetal yàlla woote googu itam mu teg ko ci xel ngir ñu mën a gis dëgg mën koo nangu alquran daf ñuy nettali ne ibrahima ne leen ndax xërëm yi ngeen di jaamu danañu leen dégg bu ngeen leen di woo walla ñu leen di jariñ mbaa ñu leen di lor ñu wax ne ñunkat kat dañoo fekk rekk sunuy baay daan ko def mbokk yi bés xew-xew bu mag dafa am ca peggu dëkk ba nit ña ñëpp jëm ca mu doon xew-xew mbégte ibrahima alayhi salaam bàyyi nit ña ba ñu dem mu jël ab semmiñ gor yàlla ya newoon ca dëkk ba yépp bàyyi fa yàlla ju mag ja jël semmiñ ga wékkal ko ko ba nit ña dellusee gis li xew ñu laajte ku def lii ñu ne leen daanañu dégg ibrahim muy xas sunu yàlla yi ak di wax ne dina leen sàkkal pex bon moom du ci génn ñu daldi koy woolu mu ñëw ñu laaj ko ndax yaa def jëf ji sunu yàlla yi mu tontu leen ne leen bal faalahu kabiruhum hadha fasaluhum in kaanu yantiquun ki ko def mooy ki ci gën a mag ci ñoom laaj leen ko ndegam mën nañoo wax nit ña gis ne Ibrahim yamul ci weddi seeni yàlla waaye daf leen di kokkali ñu daal di wax ne li mu def àgg na foo xamante ni faw ñu fexe ba keneen du ko fa sañatee def ca la ñu daal di daje daal di jël ndogal ne dañuy jël bakkanu Ibrahima alayhi ci anam gëmu gën a mette ngir loolu doon exemple ci ñeneen ñu bëggoon def lu mel noonu ca la ñu tàmbalee mbokk yi gas kàmb goo xam ne xootaay la ak yaatuwaay la foo ko natt weesu na ko ba ñu ko gasee ba noppi ñu dajale matt sànni ca ba mu fees ñu daal di koy taal mbokk yi safara soosu foo toll woon ca dëkk ba danga ko doon seet bi ñu àndee Ibrahima alayhi salaam mbokk yi bëgg koo dugal ci safara si tàngaayu safara sa fa mu àggoon tax na ngir ñu mën koo sànni ca biir dañoo jël lu mel ni ab lance dugal ko ca daldi ko cay soog a mën a sànni ba ñu tekkee ay loxoom ngir sànni ko ca safara sa mbokk yi Ibrahima alayhi salaam da doon tudd boroomam ak di ko màggal subhaanallah kaddu yamu doon wax mooy laa ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin laka alhamdu wa laka almulku la sharika lak tudd naa sak sell yow sama boroom di boroom àddina si yow rek yaayeyoo cant te yow rek yaay boroom kattan ak nguur amuloo dendandoo subhanallah bi ñu ko tegee ci lasper bi moom ibrahima alayhi salaam daa di xëcc sànni ko kaddu gamu wax mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nanu te mooy ngën di subhaanallah bi ñu sànnee ibrahima alayhi salaam mbokk yi lu jiitu muy àgg ca safara sa kii di jibril alayhi salaam da koo feeñu daal koy laaj ne ko ndax am nga looy sàkku ibrahima alayhi salaam tontu ko ne ko xanaa ci yàlla waaye yow awma lu may sàkku ci yow malaaka mi nga xam ne moom la yàlla dénk taw jamono jooju ma ngay ngéeju ñu jox ko ndigal ba mu fay safara sa waaye mbokk yi muy jibriil muy malaaka mi ñu dénk taw ndogalu yàlla gën a gaaw seeni mbir safara sa mbokk yi ci jëmmi boppam la yàlla jox ndigal alxuraan di ko nettali nu wax nun yàlla ne yow safara nekkal lu sedd te am jàmm ci kaw ibrahima qulnaa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ibrahima alayhi salaam keroog fa mu nekkoon ci biir safara sa ma nga fa nekkoon ci ab jardin toog safara sa wër ko nit ña di ko xool te mënuñoo àgg ci moom subhaanallah ibrahima alayhi salaam dafay wax ne bés yi nga xam ne moom laa def ca biir safara sa lima ma yëg ci xéewal ak i bànneex mësumaa yëg lu ni mel ci sama giiru dund te bu doon sama sago li des ci sama dund gi yépp ne bés yooyu lay mel ibrahima alayhi def na ca biir safara sa diirub ñeent fukki fan buur bi ñuy wax namruut buur la woon boo xam ne ku yàlla mayoon kàttan la waaye itam mu boole kook doon buur bu jenk namruut moo yilifoon àddina ci jamono mu bokk ci ñeenti buur yi nga xamante ni loolu yàlla mayoon na leen na mbir ya daan doxee ca jamono jooju mooy nit ñi dañu daan jóge fu ne di ñëw ci moom mu di leen jox lañuy dunde Ibrahima alayhi salaam benn yoon ba mu demee di jël dund ca Namrud ca la mësa daje ak moom bi Ibrahima alayhi salaam gisee ak moom la mu njëkk a def du lijjanti la ko fa andi woon la mu njëkk a def mooy woo Namrud ci weetal yàlla waaye rëy ak mbewte gi ne ci Namrud tax na mu weddi yamu ca muy werante ak Ibrahima alayhi salaam ci mbiru yàlla ndax moom la mu jàppoon mooy ne moom mooy yàllay nit ñi Ibrahima alayhi salaam dafa wax Namrud ne ko yàlla mooy kiy dundal di rey Namrud ne ko damay dundal di rey daa woo ñaari prisonnier yu ñu waroon a rey kenn ki mu yewwi ko ne ko baal naa la ka ca des mu dal di koy rey Ibrahima alayhi salaam dellu ne ko bu dee yàlla nga yàlla mooy kiy génnee jant bi suba su ne jële ko ci penku yow jant boobu fexeel ba génne ko ci sow bu dee li ngay wax dëgg alquran dinu ko nettali alam tara ila alladi xaaja ibrahima fi rabbihi an aataahu allahu almulk id qaala ibrahimu rabbiya alladi yuxyi wa yumiit qaala ana uxyi wa umiit qaala ibrahimu fa inna allaha yaati bilchamsi min almashriqi faati biha min almagrib fa buhita alladi kafar wallahu laa yahdi al qawma alzalimin ndax gisuloo ka doon dàgg santeeg ibrahima ci ay mbiri boroomam te yàlla joxoon ko nguur ba ko ibrahima ne sama boroom mooy dundal mooy rey mu ne ko manit danaa dundal danaa rey ibrahima ne ko yàlla mooy fenkal jant bi ci penk bi yow indi ko ci sow ku weddi ka daal jànnaxe te yàlla du gindi tooñkat yi ibrahima mbokk yi amoon na soxna suñuy wax saara waaye amuñu woon doom ginnaaw xew-xew yooyu ñu tudd yàlla dafa jox ibrahima alayhi ndigal ci mu gàddaay jóge kanaan jëm boori palestine ak makka ci yoonu gàddaay ga ba ñu weesoo palestine dugg égypte ñu fekk fa buur boo xam ne la mu daan def mooy soxna su rafet su mu gis dana fexe ba séq ak yow ba mu gisee soxna si Ibrahima alayhi Saara mu bëgg a seq ak moom yàlla dogal loolu antuwul buur ba gis ay mbir yu yéeme ca la mu doon jéem te antuwul ay mbir yu ko may mu gëm ne Saara yàlla moo ko aar ci ay pexem moom buur bi bi loolu amee ca la buur ba jël ab jaamam bu jigéen bu ñuy wax Haajar may ko Saara Ibrahima alayhi ànd ñoom ñu jóge Égypte jëmboori boori Makk Saara mooy ki wax Ibrahima alayhi salaam ne ko na jël Haajar def ko soxnaam ngir moom Saara loolu yàlla bu ca sukkandikoo mën naa am mu yërëm ko ci jëf jooju may ko doon subhaanallah Ibrahima alayhi salaam jël Haajar soxna yàlla may Hajar doom bu góor ñu tuddee ko Ismaïl alayhi salaam mbokk yi loolu ba ñu ca tegee fukki at ak ñett yàlla may na Saara doom bu góor ñu tuddee ko Isxaaq alayhi salaam Ismaïl alayhi bi mu juddoo yàlla dafa jox ndigal Ibrahima alayhi salaam mu jël Hajar ak doomam Ismaïl alayhi salaam yóbbu leen Makka ba ñu àggee mu wàcc leen fa. daa di leen fay bàyyil ab saagub tàndarma ak ndox mu ñu naan daa di wëlbatiku won leen ginnaaw dellu fa mu jóge woon ba muy dellu Hajar laaj Ibrahima alayhi salaam ne ko ndax danga ñuy won gannaaw bàyyi ci tund woo xam ne kenn newu fi Ibrahima alayhi salaam wéy di dem tontuwu ko Hajar dellu laaj ko ne ko ndax sa boroom moo la ci jox ndigal Ibrahima alayhi salaam tontu ko ne ko waaw ana lu ca Hajar teg. mu ne ko mën ngaa dem ndax sa borom duñu bay bi ibrahima alayhi salaam demee ba séenatu leen mbokk yi mu tàllal ay loxoom boroomam ñaan ko ngir mu sàmm leen taxaw leen tàndarma ja ak ndox ma leen ibrahima alayhi salaam bàyyiloon dem ba jeex ismail alayhi salaam sonn ba loof ndax yaayam haajar amatul meew mu ko nampale haajar dem ba mënatuloo xool doom ja mu daal di tàmbalee daw diggante ñaari montagne yi di safa ak marwa ngir wut wàllu ca la yàlla yebal malaaka mu gas fi yamoo ak teenu zamzam ndox ma tàmbalee bal bi ismail alayhi salaam màggee yàlla jox ibrahim alayhi salaam ndigal ngir mu tabax kaaba gi ibrahim alayhi salaam sakku ci doomam ismail alayhi salaam ci mu jàppale ko ci Ismaayil alayhi salaam nangul ko loolu ànd ak baayam ñu taxaw liggéeyu tabax néegub yàlla taxawaay gu rafet gi Ibrahim alayhi salaam am digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi mooy li ko may garaat gu tedd gi ñépp xam te di ko ko woowe muy garaatub alxaliil di xaritub yàlla bi yàlla na yàlla may ñu jikkooy Ibrahim alayhi salaam ci sori bokkaale ci lewet ak ci nangul yàlla allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay insha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين